alai sallam feeñu ne ko ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala atrabbihim bi dërti ndax loolu mbàkke kajoor la woon wala ci bu sooga dem mbàkke bawal am na ay xilaafaat bis boobu wax ji gën a nag mbàkke kajoor la ci gannaaw loolu la dem doxe dem mbàkke bawal bis bi nga xamee ne jox na ndigal loolu ci muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam mu daal di xëy dajale mbooloo mi àndoon moom mépp ngir jàng mu ne leen léegi képp koo xam ne toppoon nga ma ngir xamlu te xamloo tax nga ne fi yooyu naa la nga seeti feneen foo mën a xamloo képp koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg yoon yi ma sóobu nga sóobu nga toog des ci man coow li bari ku nekk jóge sa xalaat ñu jaar fii ñu jaar fii ba ca mujj ñi ëpp dem wuti fu ñu jànge ñi gën a néew des fa ak moom waaye ci diggante diir boobu rek wàllu yi dafa amee ñaari leer nuuru salbin wa nuuru jëlbin nuuru jëlbin day xëcc képp ku yàlla yërëm nuuru salbin day dàqu képp ku ànd la gërëm ku yàlla naru yërëm leeram dal xëcc mbooloo mu dul jeex mu di wes bimu sañ ci seen mbàkk bawol xam ngeen ne nit bu nekk ci biir ay mbokkam ëpp leen daraja gën leen ëpp leen lépp dana leen tiis mënu ñàkk loolu indi ay xew-xew te jàkk ja dañ daan jiite te ilimaan yi waa njatare nga xam ne dañ leen fa sampoon nekk fa murit yi bañ ne kenn dox ci kanamam te xew-xew boobu am na ca ay bayit yu sëñ Tuubaa bind ñii Cheikh Ibra Sarr bind ñii Cheikh Ahmadul Kabir nee na Cheikh Ibra Sarr jazaaka yaa xam Ibrahima Mawlaaka خير الجزاء من الدارين أولاك فاعلم بأنك عندي ذو ربا أولا وذاك ربحك في الدنيا أخرى فدم على الصدق والإخلاص مجتهدا في السر والجهر كي تنمو مزاياك te xaru ba mu xarawoon tànk tubéen ca la war a am ba loola am su ci def mu ne ko awlaaka mawlaaka takriman wa tabjila xata tafuq bihi ya ahmadul jila wala jimi dahra adaban uhita biha fala yawqam anha qala uqila lu mu fi yàgg ma taxaw foofu nan dem bi nga xamee ne tax na mbooloo ëpp mbooloo ñee mu daal di am kersa daal di taxaw Mbàkke Bawal sañ ci Daaru Salaam ñaari at mu am Mbàkke Bawal su mborom yëkkati na fi turam mu siiw siiw goo xam ne adduna bépp dégg ko fu mu kër gi day fees dell ñii ñëw ku nekk la mu wut si ñii ñaan la si ñii wut si barke ñii siyaara si ngir tàggoo seeni bàkkaar ñii wut si alal alal alal ji nga xam ne ñu ngi koy sotti te doyewu ko dara fu la jox ñu wéy ci loolu jamono yooyu ñeenti at yooyu nag ñaari at yooyu bi ñu jógee Mbàkke Bawol ñaari at yi ñu ci teg Daaru Salaam la àggale Masaalikul Jinaan ci diggante boobu itam la wàcc ñi mu njëkk a wàcce ay Cheikh Adama Guèye Cheikh Ibra Fall sëñ Gaawaan sëñ Assane ila axiri ila axiri bi diggante bi nga xam ne Jinaan mu di téere bi fondement yoonu murid xam ngeen ne gannaaw Daaru Salaam la sanc Tuuba gannaaw Tuuba la sanc Mbàkke Jolof moo di Mbàkke Baay loolu yépp la waral toxu toxu yooyu ak wëndeelu bi mu daan wëndeelu ci àll bi nga xam ne léeg-léeg ñu toog jamono yàgg bi ko gis ci àll boo xam ne dafa lëndëm loolu ñuy wax gaynde sax daana fa nekk buñ toogee ba seen xel dalatul xamatuñu fu ñu nekk ñu di ko wër di ko wër di ko wër ba waxtu wuñ ko gisee fexe ba delloo ko foo jëre yi raxas bopp bi bàyyi ko mu delluwaat bu mujj benn rëbb xam ne bu miinoon àll bi tam rëbb ci boobu lañ ko dénkoon waxtu woo xamee ne soxla nañ koo gis moom la ñu koy laaj fu ko mujj a toll daañu ne di sax ne boobu le léeg-léeg daana ñëw di ko nuyu ci digg àll bi fi mu nekk ba benn bis mu di ko laaj keroog bis sàngam ca yoor yoor fa la waroon ma ndax xamati nga béréb ba ma fekkoon ba mu ne ko waaw waaw fekk béréb boobu la mooy béréb ba mu doon wut fekk yàgg ci di ko wut di ko wut mu xam ne ci bërëb boobu lay amee lenn ci li ko suñu borom dencal sawar ko koo jox bay dem ci géej gi ba nga xamee ne rëbb ba yóbbu na ko ba wan ko ne ko béréb fii de laa fekkoon nga toog mu mbaar na ko am na lu mu fa def ba mu mbaaree mbaarloo mbaar ma ñam ko doon mbaarloo def leen ne ngeen noppi bu leen xamal kenn ne leen danaa di nekk fii ñooñu sax ngir ñu mën a xamaat yoon ñu dañuy def fu ñu jaar damm ndeer wala garab gu ndaw gu ñu romb damm ko bu ko defee mu xaw a wow ñu xam ne fii lañ jaaroon buñ fa bëggee demati waaye dañ koy dem ci nëbbu ba waxtu woo xamee ni war naa dellu si ci kër gi mu dellu si noonu yi may ñu ko fa mu nekk nàkkam te booba moom ci boppam ñoo xam ni ci gémmiñam lañ ko nangoo nee ñu nee na leen bu ma demul ci géej gi danaa alaku alake ndax boobu maa ngi demee nit koo xam ne dafa nekk ci réew moo xam ne kenn xamu fa benn tekk ji dugub waxuma laaj di ko am ñu gis koo xam ne li wala si daan tuddee dàgga dafa ràbb ay sàqam ba teg ba mat ku ko gis defe ne fees na bell ak dugub adduna bépp yenu seeni saakoog seeni nag ñëw tëdd ca wet sàqi ni kii bu ubbee sàqam yi rek lu bon bon daanu lekk fekk booba dara néewu ca mu ne ndax booba am na kasfu am na iman ak islam ak ihsaan waaye liggéeyal borom ba gërëm ko ba jox añ boo xam ne képp bu ko waa suuf ñëpp këppoon dana am lu mu leen añale ëllëg amadu ko loolu moo tax mu ñaanoon boromam yoonu géej gi ndax foofu la mën a wéete ba jox yàlla li mu ko bëgg a jox ci njukkal ci ci xolam ak ci jëfam ci loolu la yoon woowu mooy yoon bi xam ne ci la woo doomu aadama yi jëme moom ci boppam mu di wëndeelu fu nekk ndax booba dama gul ci géej gi dem gi ci géej gi nekk gum liñ ko xamal ne ko yaa ngi dem mu xam xellin rek am na lu ko yàlla dencal te xamul nu muy def ba jot ca muy wëndeelu yoonu ngir bu xaadir njëkk a jël ci waajuram amee ko wirdu ko ngir bu yàgg di def itam képp koo xam ne gis na la nga amee ko te ñu la ko mu yaakaar ne muqaddam nga ci maanaam ku ñu jiite ci wirdu woowu nga jiital gu wér boo xam ne yàlla ak yonent bi ànd ca mu jël ci yow wirdu bi ba muy diir bu yàgg ba jóge ci jël wirdu chazri wirdu ko diir bu yàgg jóge ci jël wirdu tijaani wirdu bu yàgg loolu lépp diggante bi muy wër di ziare fépp fu mu yaakaar nitu yàlla di dem di ci diggante boobu mooy diggante bi nga xamee ne nekkul di ko sax ci benn béréb fu nekk taalibe yi dañ ko daan laaj seeti dem di ko fa fekki mu di leen daw am rek jamono yoo xam ne danañ leen ko dogalal ngir di ko waxtaane ñoom di leen dëfal di leen ñaax di leen jëmale ci yàlla di leen fàttali di leen digal di leen tere booba am na iman dëgg dëgg dëgg iman am na islam dëgg dëgg islam am na ihsan dëgg dëgg ihsan am nay kashfu waaye amagul fatxu al fatxu akbar bi nga xam ne bokk na ci ñeneen ñi ko war a amee bokk na ci ñi ko yàlla dencal ci loolu xam na yoon tërbiya seexu tërbiya yi la itam la itam seexu tarxiya la itam mu di mën naa tërbiya nit ba mu sell ba di xaar kashfu wala fatxu mën naa itam yéege jaam ba mu jege boromam waaye lu mu bëgg lépp amagu ko mu seet jëf ji nga xam ne mooy natiija maanaam résultat wu way xam yàlla ñi mu jaarale ca taalibe yi li nga xam ne mooy àggale nit ci yàlla te mooy nit ci dem ba nga xam ne yëngoom yëpp ak dalam yëpp ak yëngul xolam yëpp ak dalam dal xolam yëpp bëgg-bëggi xolam yëpp coonam yëpp du dara lu dul ngir yàlla ak bëgg yàlla ak wut yàlla lii ahlu tasawuf di wax ak taxliyatu wa taxliya mu di leen ca jaarale ni nga xamee ne docteur waxtu borom feebar ak ci moom bu ko passé visite xam feebaru lan la xam li koy faj xam li muy bañ bindal ko ordonnance naka noonu aarif billaahi waxtu wala ne jàkk rek dana xam kii ban feebaru xol la amee bu dee rëy bu dee kañaan bu dee tayeel bu dee bëgg adduna bu dee bëgg daraja bu dee bëgg lekk ak bu dee bëgg waxtaan lu mu a doon ko xam xam la koy saafara booba sëñ Tuuba toll na foofu comme ne jàkk xam sa uyubu nafs yépp di def taxliya taxliya di leen defal riyaaba ci xiifal leen maral leen di leen saxloo ci turu yàlla di leen beraloo nit ñi di leen wattandiko lool lépp loo xam ne day yéexal doxub nit jëm ci yàlla mu boole nag xaqiqa boobu ak sharia ñaax taalibe bépp wan leen ne képp ko aju ci man sant naa ko na xam lu pas-pas yi nga xam ne mooy tawxiid yépp xam lu ak tey ay yépp te di ko jëfee mais warlu naa leen ne danaa leen bindal ay taalif yoo xam ne li ngeen war a xam lépp war koo jaamoo yàlla dana ci nekk daal di tàmbali ci taalif téere yooyu la yenn yi ko taalif ci dundub Maam Mor Jaara yoo xam ne yu seen borom bindoon ci wesar la mu woy ko saa ko yokk mottali ko yokk ca la ca manqué woon wéy ci lool di nit ku xam ne mooy kaamil kaamil mooy nga man laa yut sa umur maarifat yi noor a waree yi boole xaqiqa ak sharia boole zahir ak baatin jaarale ci jaam ñi ñu daal di xam ne ne kon sëriñ bi dafa ñëw ngir tajdiid yonent bi sallallahu taala wa sallam dafa ne woon su mboom dana yabal ci bopp bépp téeméeri at ci sama xeet yi tama gannaaw jaam boo xam ne day yeesal mbirum diine ji wala maa yi daje ci ne Omar ibn Abdul Aziz mooy mu jadd bi téeméeru ñaareel bi ne bi ci tegu limaamu Shaafi bi ci tegu am ay warante ci ñett bi ci tegu am ay warante ci ñetti nit bu juróomeel bi amul warante limaamu Xasaali yi lañ ko teg ñu dikk ba ci suñu jamono bii Seexu Xadim matale condition yooyu yëpp ak ñu jiiñ ka ko bi nga xamoon nag demee noonu ba adduna bépp teg ci seen bët ñoo wute naa nit ñi te ku suñu borom xaroo lu mag la doomu soxna yi am lu leen toog lool ndax bëgguñu ku leen gën ñu de nëbbal ko ci seen xol tuuti mbañeel ah xam ngeen ni itam buuri àdduna yi ba Maamoor Anta Sali ñelawee te ñu ko deqale te ba ñuy dem sëriñ ko joxee fas mu ne day dox ak tànkam ba mu àggee ba sëy tay bi bi naat si la ba muy jiitee ba noppi te xutba xutba ba woolu ko mu xaw dikk ba xaw koo jege ne ko maa ngi dégg li nga wax ndax bañ a jéggi nit ñi tax tegginam ba mu ko xamalee ne ko dana bëgg bu ñu jógee fii ñu dem ci Lat Joor jaale ko ndax kii nelaw xaritam la woon soppeem la woon sëriñam la woon bu bëggee ñu dénk la ko ndax nga taxaw fa xam ne fa la Cheikh Mor Anta Sali taxawoon féete ko fa mu sant ko gërëm ko ci ko li nga la dem jaare ji ko danaa ko def waaye nag ñaareel bi li ñuy def moom laa dul def maa ngi lay sant bu baax nag moo di yëkkati sama tànk nii di dox jëm ci booru adduna du ma ko def bala la amee mbooloo ma fa nekkoon dal di séddalikoo ñu naan waay waay waay kii dafa dof ma yàlla baal kii dafa dof teraanga ju toll nii sattuwoo ko ñu yëkkati ko teg sa loxo li nga xam ne ñëpp ko bëggoon mun ñu ko am ñu di la ko jox ngay bañ ñu xam dara ñoom yéemu ñu daal rus nañu am nañu kersa ndax xale bii ñun ñëpp la rusloo ñun ñëpp la dagg ndax lii ñu yóotu ak di ko fonk defe ne dara la moom xeeb na ko te xamal nañ ne du daa mu tontu leen ci ñaari xasida yooyu benn bi moo di xaaluulu yarkan li abwaabi salaatini tahujjudu izzatuhum kulla maxin nee ñu mu jaxati la ko tontu duñ ko ne irkan rek yem ca maanaam jàngal jëm ci bunti buur yi mu loo xam ne boo jàngee xaaluulu yarkan li abwaabi salaatini da xam ne lu doy yaram lu daw yaram la te ku wéeru ci boromam moo ko wax te ni mu ko waxee nam ko jëfee koo raw ndax nam ko jëfee nit kenn mu ko wax te amul jotam beneen beneen xasida bi na xaalu safihun li sarfi an humu basari mooy ñu ne ñu ko tonkoo ñu ne ak fii di dof la dégg nga ndax siraal la gi toll nii ku koy bàyyi gannaaw daal amul waxe dañu la tontu xaalu safihun li sarfi an humu basari nee ñu dof la ndax li ma wëlbati sama gis jëmee ko ci feneen su dul ñoom si ñu jëmee seen bët kon loolu ma gis ne mbokkam yi ko jege yeneen doomu soxna yi ah ceddo yi bokk na ci li dolli ak soreelam ak ba tey ceddo yooyu bi nga xamee ne xare Samba Sadio ci xista bi ngeen xam xare nañ ko ba rey Ahmadou Cheikhou ñu daal def li nga xam ne yi xare bi ma tànn euh, gañ ci moo xareel maanaam rékki fab alal yooyu bi ñu ko ñu àndoon ak Lat Joor di xare Lat Joor laaj ñi ko toppoon ci borom xam-xam ci ñu daan àtte ñu ne ko dagan na loolu nag bi nga xamee ne am na kenn ci kàngami Lat Joor ku dem jébbalu ji ba mu jébbaloo sëñ Tuubaa ne ko lépp loo amoon te mu jógee ci xareb Samba Sadio tàqalikoo la moom bu dee ay jàmm bàyyi leen ñu dem bu dee alal na génn sa loxo ñu daal di yëg ne loolu ab jam-jam la bu ñu leen jam yëg ne kon ñu àtte woon ne dagan na ñëpp dal na ci seen kaw ñu fas ko yéenee teewal ngir waxtaan ak moom ci loolu waxtu wuñ ko wooyee du ñëw wuñ ko wooyee du ñëw wax waxtu wuñ yónnee leetar mu tontu leetar waxtu wuñ yónnee ndaw mu mu euh, yónnee ndaw tontu leen ba ba ca mujj ki nga xam ne ndaw la ñu ñëw waxtaan ak moom mu ne ko ruus naa malaaka yi suñu borom yi bi ma xool may dox jëm ci bu adduna te Muhammad ibnu Maslama a nee na aalim maanaam borom xam-xam ci buntu buur mu ngi demee ne weñ wu dal ci kaw ay cabinet ay kaja bi nga xamee ne ndaw loole indi na lettre boobu qaadi di jàng ba asiga daal di dar gi ñu ne inna lillahi ah, ne ko waaw xanaa lu rëy la wax de waaw la mu ne ko ah, li kay doy na waar wax ma nu mu doon nu mu demee mu ne ko moom daal li wax daal man jaaxle na ma ndax nee na daal Momadou ku ñuy wax Momadou Maslamata daal nee na borom xam-xam daal buy ñëw ci buur daal mu na ne weñ woowu dal ci yooyu <laughs> laggeen na inna lillahi waaye yow waxu la man tee la wax lu bon li ndax yow la tuddee weñ wi weñ wi man may loolu la <laughs> ah ba ko defee ndaje ma tax ndaje ma tax ñu bëgg koo ci loolu mu tëleen ñu toog ba jëmmi jamono la joor ci demam ak dikkam sëñ bi ci wëndeelum yooyu mu daan wëndeelu Lat Joor dal yow ci dëkk bu mel ne bi mu nekk dal fu ko jege mu dégg ko xam ne alqaadi yi ma jaxataka la ñu àndal xaritu Mamour Anta Sali woon te it am na xamal na ko moom Sëriñ Tuubaa ay xaras araf te téer man àllam ak xarfan fa huwa mawlaaka ku la xam ne wenn xaraf rek sa mu dal di jóg ci jëmmam ne day nuyu ji ma jaxataka la ma jaxataka la mais mu dikkee fekk ñu mu ne lal li ñu ko lalal mu bañ caa toog toog ci suuf ñu ne ko toogal ci lal bi mu bañ a toog mu toogee mu am lu mu xam ne am lënt la ci xol yi mu bëgg koo leeral moo di ne buur bi dana defe ne dafa ñëw ngir moom mu dal ne rek ak ah, alqaadi yow de yaa ma tax a ma doon la nuyu si ndax sama xarit bàyyi nga woon bi ma déggee ñu ne ñëw nga ak suñu jaar ci yetu xam-xam mu ñëw di la nuyu si ngir daal xamal la joor ne ko taxuloo maa jóg la joor ne ko waaw loolu kay man xam naa ko man xam ne naa ma laa jóg daal ne nag ah ma jaxate kala yow fii da bëggoon nañ ko gis bu yàgg yàgg ngir xew-xew bu xewoon waaye nan ko nan ko leeral tey waaw wax nga dëgg occasion baa ngi nii nag ah waaw yow sëñ bi yow day nun ba ñu jógee ci xare Samba Sadio lañ fa jëlee woon da nga koo xaraamal te ñun xamuñu foo ko teg ah sëñ bi daal ne xaw bi ah yow foo dégg kon ne rey jullit rekki ko xam la daga ne mu ne ko li ko tax a day mois di góor googu ñu rey te mu doon njiital lislaam dafa woote woon ak yonent mu ne ko nag waaw waaye ci lislaam ci seede yi lislaam nangu ana lan mooy sa tegtal ak sa seede ci ne woon na nubuwa maanaam ak ak yonent mu ne ko waa Samba Sadio mu ne ko déet Samba Sadio ñoom waa Samba Sadio ñoom yëguñu ci mbir mi dara dañoo jékki-jékki rek gis ay gàngoor bu jógee nii gis gàngoor bu jógee nii ñu ci xeex bi tàkk loolu lañ ci am xamuñu loolu xew mu ne ko waa Kajoor ak wax mu ne déet waa Kajoor mëtuñu seede ci moom ndax dañuy xare xeex moom te ab noonu mëtul seede mu ne pat la jor ne pat ma jaxatakal ne pat ba mu yàgg xaadi ne ko yow daal suñu dongoon doon nan la doon nan la jàngal léegi raw nga nu doon nan la wan yoon wi ñu jaar jëm ci yàlla léegi dem na ci yàlla wàcc nu kon daal mbir mi alhamdulilah daal waaw na mbir mi toll noonu mu daal di jóg dem détails yi mayu ko gannaaw bi toog nañ ba mu yàgg mu maanaam daal góor euh, gi ma jaxate kala li tubaab wax rek ci feere bëgg koo def ci xam nga sëñ bi moom ku ñàkkoon jot la ñàkkoon jot lool te du ko néew ay mbóosoo rek ci caaxaan yooyu benn bis mu romb ko mu téye mu ne ah sama waa ji ma yab léegi ci la ma jaxate kala defoon xasida boobu nga xam ne baati wala la ko daan daaneele li man xamat baada saydin abratun wa bima araaqaha kilmata soxda bama wa bima is kallamat kii bi kayni kilmatayni bila haslin wa mazhin bada li annaha qadama maa li araaniya in laamat gaaniyatan asrak shababi taqabbil aw yaqul wajma wala na in laamasat waxdan yadi laiban fa asfattu manaadi ya abi solima wa kullu naahijati sabiili talxasuni bi ayn suktin fatuli sawta fowuma di ko def ko daal comme jigéen jooju nga xam ne da nga xaritoo rek moom gannaaw bi mu mu xeeb la ba sëñ bi moom ci ñàkk mboosuram juróom ñaar juróom benn bayit la ca tontu yaa abratan sabbaha qawli ba ma boobu ma hal lan kafafti bi qawli innani merum wax na ci banaan ma taaxabaaniya rabbul arshi aafiyatan zurnaaka yaa xillu faalam annani waruma inni azuruka ba'da al-iidi musri'atan qul yaa habibi tu'da hadihi naxuma ila axiri ila axirihi même gannaaw gi jekk noonu yàgg mu naan ndaxam waye yi mu doon woyante xaadi moos bu ko gën bàkkaar bu ko gën a màgg xamu ko maanaam ci moom ndax ne xasanat labraari sayyiatul muqarrabin di diggante boobu xewee léegi foofu moom ak noone moo fa sax benn bi ngir ragal koo ko waral ñaareel bi ngir xam ne dootuñu doon dara ci kanamam ñetteel bi xam ne su ñu defee lu dul noonu mu dindi ko te duñ mën a fexe ba ànd ak moom féet wanuñu àdduna gannaaw soobu yoon yi ñu soobu bi xaar bi walbati koo janloog Lat Joor buur bi ne ko waaw waaw Lat Joor a ko wax xaar bi ko loo xam ci kii mu ne kii daal li wala fi wax laa ci xam nee ñu kat déet déet jàngi du tee nga góob sa tool mu ne ko wax nga dëgg déetu jàngi day du tee góob mu ne kon nag nan ko def ne jàngi boobu rek nan ko fi déet ndax lu yàlla ko dal ci kawam xam naa ne ku ko daan da nga am jaloore yu musul am ci àdduna waaye kenn mënu koo daan te ku mu daan it doo ko jóg ba faaw ñu daal di koy bàyyi mu gàttal mbir mi xam naa ko bëggee du fi xaj jant baa ngi bëgg a so kon mu dem ci yoonu géej gi di nga xamee ne kon sëñ bi waa nguur adduna gi mere nañ ko doomi soxna yi am nañ xalaat boobu ci moom kam yi ko jege it am nañ xalaat bu jege noonu bu def nguurub nasaraan gi rek te mu lay ñëw ñoom it ndax xam nga ne caddo yi duñ meree daal di ñu ci wàll te kële nëpp doole leen bi mu jógee Touba ndax taalibe ñu bari am seeni soxna seeni mbokki soxna ak ñuy ñëw ñu mu doon tërbiyee bëgg a jaxasoon ñu ci adduna yi ñu jóge fa looloo taxoon mu dem sanc Touba jóge Daaru Salaam looloo taxat tam mu jóge Daaru Salaam demat yi Touba Jolof maanaam Mbacke Bari xam ngeen ci Mbacke Bari seen bopp am nañu ay xalaat ñëpp fi mu toll foofu mu sanc point stratégique la boo xam ne te daana bindanteeg doom ma baa jooju xeer mati xalaat ne point la boo xam ne daf koo tànn te mbir yu bari mën na fay xew te kenn du ko yëg te day fexe jaar buñ seetee rapport yu bare bare bari yu xam ne administrateur yi fi newoon ci jamono yooyu doon nañ ko rapport ak chef yi nga xam ne kenn daf leen a faaleetul ndax topp yoru murit wi wacc leen wacc leen ak adduna xeeb leen loola metti leen gouverneur ak commandant ñëpp seeni rapport ak seeni tractation dem dikk xaat di ko xalaatal lu nekk di yebal ay agent secret ay ndaw yoo xam ne jamono bu ko maye dem na ba àgg ci conseil privé bi war a daje ca ndar daje daje ba a booba ñu lal la ñu ba noppi ko fekk mbàkk baari fay yi ko jëli woon fekk nag mu jóge fa ca fajar bisu gaaw la woon moo di samedi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru wax safara moo tegu ci tam xarit diggi di atum jël sa sin gàddaay gi am junni at ak ñett téeméer ak fukk ak ñaar ak fukk ñett bi nga xamee ne ajjuma ji nga xam ne samedi ji lañ koy jël si sëñ bi way xasbunallahu wa ni'mal wakiilu xasida gi mu tënk xasbunallahu wa ni'mal wakiilu yu bari aju ci yoo xam ne daan ko waxtaane ci mbirum tasawuf buñ ca demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sëñi ko ba ne ko imshi laa tax sa darar demal bu ragal genn genn lor bul ragal ay mu daal ne wa jaala almuxtaara sallallahu alayhi wa alihi wa man walaahu lahu xijaaban maanian min addarar suma lahu qaala imshi laa tax sa darar noonu la ko waxee ci xasida ga hasbunallahu ni man wakiilu bi nga xam ne ñu ngi dox ba waxtu takkusaan ñu àgg jeewal ñu njëkk a nem ko julli takkusaan jot ndox li sëñ bi daan def ndox mu mu jàpp dara nekku ci dara nekku ci ci ndox ndax diggante foofu dafa ñàkkoon ndox ñu dajante benn lakkat boo xam ne mu ngi yenu mbuusum ndox déggul wala mënuñoo waxtaan waxante ak moom ñu ko ba jox ko ndamal sëñ bi mu sotti ko ba mu fees ak ndox takk ko daal di dem kenn ci ñoom xamuñ ko xamuñ fu mu jëlee xamuñ fu mu jëm mu jàpp julli takkusaan tubaab yi ñoom ñu nga jógee woon am ñu ñu àndal sonn nañu loolu moo tax ñu fanaan jeewal bi ñu fanaanee jeewal bisu samedi bi ëllëg sa di ajjuma ñu xëy fa yendu ci kokki ñu yendoo kokki toog ba jant so ñu toog ba nit ñi reer ba julli gee guddi ñaar fukk xam ngeen ne weer yi dana xaw a guddee sàq tuuti weer yi sàq bu weer yi sàq lañu jógee muy guddik altine ñu jóge kokki sëñ Tuubaa ngi war fas wu xonq wuñ tuddee awnullahi dañ daan wooye fas wi am na ay niir yoo xam ne mu ngi romb weer yi di ko xaw a lëndëmal tuuti mu ngi wis ndox yu sew fas yi mu waroon raw di raw rawel bu metti fasu ñi nga xam ne ñoom la borom dara yónni ñi di ko jël si buñ demee ba son di ko woo naan ko yërëmal sa bopp sa yërëm nu nu dox ndànk mu ne leen waaw ana ko kilifaam yónni muy taxawaayu di xamtalu ana luy mbiram ba defee ñu rus dal di wax ko jot si ko dañ tuubaa nee na jamono yi nga xam ne ñu dajam ñooñ ci indi jeewal fekk na booba ci jamono yi li ëppoon ci wirdam moo di inna waliyallahu alladi nazzala alkitaba huwa yatawalla saalihina bi nga xamee ne nag li dox nag jóge kokki ci guddi googu jëm Louga mi ngi way ñaari bayti Cheikh Ahmadul Busiri radiyallahu anhu wa man takum bi rasulillahi nusratuhu in talqahu usdu fi ajamiha tajini naan wa an ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi ashamihi nga xamee ne dem nañu ba jublu kenn ci kilifa yi nit ku ñuul yi àndoon ca mbooloo mu ko jël ci woon daw ba ko ni ko sëriñ bi gànnaayul de jege nañu noon ba de mu geesu ko ne ko yàlla bay na ma te doyloo naa ko yàlla ci jaamam benn jaam mun ko war a ndal te lu mu la lu mu la la def benn jaam mun la tax mu dal la wax ko ci kaw loolu tax na bañ agsee Louga parce que na booba fajar jotagul góor gi daal di dellu si ba ne ko waaye man de sëñ bi am na lu ma a ndax la ma la waxoon ngir xol bu rafet ci yoon wi ci ne la gànnaayul ak la ma tontu dafa duggul sama bopp bu ne ko dama la bëgg a xamal ne wa in yamsaska Allahu bi durrin falaa kaashifa lahu wa in yuridka bi khayrin falaa raadda li fadlihi yusib bihi man yashaa'u min ibaadihi dama lay xamal ne rek yàlla lu mu la nar a fanqal benn jaam mun la tax mu dal la la nar a kenn mënu koo teggi loolu dong laa la tontu koo koy xolam dal di sedd booba nag nee na li ëpp ci xel-xew bi xam ne moo waral bisiin bi tax ñu jël si ko noonu fas ko yéene exilé maanaam yóbbu bitim réew commandant boobu nekkoon Louga te diggaale woon wetu goro ak borom ndar bi xam ne moo amoon atte bi ci saaxir moo ko waral kooku le ak mbëjam sëñ bi nettali na ko di ko ci xasida booba nag sëñ bi dal di am nag yaakaar yaakaar yoo xam ne daf koy yaakaar ne yàlla dana ko defal moo di noonu yàlla yooyu génne ko réew mi yóbbu foo xam ne dana am jàpp nit mën faa jaamu yàlla te kenn du ko fa fekk di ko yàqal booba ñoom ñu ngi fexe ni ñu la rasulullah sallallahu alayhi ma ci Makka wa ba yàlla naan ko yëmkum bi ka lisina kafaru lisbiduka aw yaqtuluka aw yaxrujuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wa la xayrul makirin bu ñu dajee di satante seen i mbattu ngir bëgg lu fanq li ngay def rek bëgg laa tëj ci néeg dootoo génn ba faaw ba ba ngay dee wa yusbituka aw yaqtuluka wala ñu rey la nopp lu ci yow aw yuxriju ko wala ñu génne la réew mi yooyu yëpp bu ci nekk muy ñetti pexe yooyu ñëpp bu ci nekk fexe nañ ko ndar ngir jëfal ko sëñ bi benn bu pexe bu ci nekk bañ ko njëkkee wax mu am beneen tontu lu tax ñu ne buñ defee loolu bu baax ñu ne buñ ko téyee ndar mu bañ a see dellu kajoor wala bawol kon la gis waa kajoor waa bawol ak waa jolof ñëpp ñëw fees ci ndar dell dell kenn du xamante looy def loolu moom du pexe ñu ne nañ ko rey ñu yii looloo mbir mi gën a màgg kon am njëriñ ci réew mi réew moom kon reyante fi nekk ba ba nit ñuy jeex ne nañ ko génn réew ah xanaa loolu waaye buñ ko génnee de xam naa ne fu sore lay war a doon lu dul loolu rek nit ñi daañu ko fa fekk daañu bàyyi li ñu doon def fekk ko fa mu ne nag seen ñetti pexe yooyu ñu doon pexe suñu borom wattal na ko di àgg ci yàlla yëpp ba dara di féete ko da ngay génn féete wala nga toog fa nga nekk waaye dootu mën a def taxaddum benn benn xutwa benn jéego dootoo ko a jéggi jëm ci yàlla tey ñàkk loolu le jàmm ay xëy di ma jàmm ay xëy mu ko gën a neex mu am yaakaar ci ne ko tumuranteel ñu ko fi sori mu lay di seet moom xelam xalaat ndax duñ leen mënal ko dara wala duñ ko mënal dara xam na yonent bi sallallahu alayhi wasallam sañu ne ko defoon na sañu woon na bopp nit ci hasbunallah wa ni'mal wakiilu boobu te jamono bi nga xam ne ni itam kilifa tubaab ga ci jeewal bi ñu jullee takkusaan ba noppi ñëw na bëgg a wax ak moom mu du mooy jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim yi suñ boroom sotti mer moomee ak yéeneem ji ñaaw ja sotti ca ndox mu sedd ba ne taal boo xam ne dañ caa sotti ndox mu sedd mu des léegi ak wuy ji noon bi nga xam ne noon bu yàlla dooleel la te jëy ko may ko ay pexe mu am yaakaar nag ci wéet ba mën a liggéey xamul itam nag noon bi fan lay mujjee moom waaye loolu xalaatu ko li ko ittee rek mooy lee lu ko waral wakkilu bi mu wakkilu ci suñu borom tabaraka wa ndax topp bi mu topp jikkooy yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba jikkoo woo ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na at tawakkulu xaali wal istisaabu sunnati fa man da'afa an xaali fala yad'af an sunnati wakkiilu ci yàlla bàyyi ko sembir yëpp yëpp yëpp mooy sama xaal man la mele mooy sama jikko mooy sama man la fag bu itam la ma yàlla sant mooy sama sunna képp ku mun la jël jël sama xaal na nga fexe ba jaar ci sama sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa daf ko donn ci anam boobu donn na ko ci Ibrahima alayhi salaatu wasalaam Ibrahima bi nga xamee Namruud bu Kanaan gas na kàmb sotti ca mat ba mu def jigéen ca kaw bu taal ko ba nga xam ne ngenaaw lu ndox digganteem ak asamaan daanu ca mu def ko ci lu mbaq lu wax catapile sànni ko ca bi mu demee ba jub safara wi Sayyidina Jibril feeñu ko dogale ko ne ko ndax masaral safara wi mu ne ko suñu borom la ko sant wala yaa am sa yéene ji rek mu ne ko damaa am sama mu ji rafet rek mu ne kon bàyyi maag suñu borom mu ne ko ñaan ko bopp mu ne ko xam gi mu xam sama mbir soxlawul ma di ko ñaan ibrahima suñu borom dal ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima kon wakiilu boobu ibrahima wakiilu ci suñu borom wa taala la Cheikh Ahmadou Bamba wakiilu woon mu jëlee ci nasaraan waaye itam sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boole di fàggu bi sallallahu alayhi dafa mas a am benn sàmm bu mas a womat gëlee ñëw di siyaare yonente bi maa ngi ko doon wax rek dëkk démb démb bi ñu dikkee ba ak ci bunt ka bi mu bàyyi fa gëléem ga dal di dugg am ku ne ko eey waaye doo yeew sa gëléem gi mu ne dénk naa ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëkk ko ne ko sama doom yeewal sa gëléem ba mu dëggal sa nga dénk ko yàlla nag kon istisaabu sunna ci jooju sunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy faggu ndax faggu jëriñu dara waaye dañ ko dañu ko sant ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa jëf leen ceeg jaam ñi ci aada ju mu doxal diggante nag jaam ñi aada yooyu mooy li waral li muy jëf moo di boo xiifee boo lekkee suur boo maree boo naanee mandi bu ñu bëggee sa baat nga dee boo bëggee dugub da ngay bay tool boo bëggee am xaalis da ngay liggéey yooyu yëpp ay aada suñu doxal suñu borom doxale suñu diggante moom dong la waaye amul ci dara lu waral dara <coughs> ngir tëral tëral rek tax mu war ko waaye safara ci boppam mënu la lakkee yàllaay lakkee ndox mënu la mandil yàllaay mandil nit ki bu demee ba loolu bu doon lu mu xam rek ci xelam waaye mooy li dëggu ci xolam ba mënu la gëm leneen kooku moo àgg ci adamul wuquufi ma al wasaaifi ci la aboubacar siddiq radiallahu taala anhu toll woon ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu dajale woon gëmi doomu aadama yëpp teg ci benn plateau balance fab gëmuk aboubacar siddiq teg ko ci benn plateau balance gëmuk aboubacar wat seen gëm yëpp mooy adamul wuquufi ma al wasaaifi ahmadu bamba radiallahu taala anhu dal di wakkiloo noonu ba noppi nag sakku sunna si yonente bi mooy sañu gi mu sañu la te juróom fukki bismillah rahmaan rahim yooyu mu jàngaat ak xasida googu gannaaw bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko imsi laa tax sa darar loolu yëpp bokk na ci faggu te xasida ga la wax xamit su man yaati mu ni min darar min kulli seytaanin wa jinnin wa basar mooy bopp xasida ga bi nga xamee ne nag sëñ Tuubaa julli na takkusaan xam ngeen ne nee naa bi muy ak ci Louga fajar fenk fajar saxagul di toog Louga ci bi njàmbur yëpp dabale si si ko mi ak xam lan la ci yàlla yi dogal mu julli fi takkusaan ba noppi soog a dugg saxaar bu duggee saxaar ba muy jant baa ngi bëgg a soogul mu dem jaar kër Ahmad Qurayshin mu fa demee fala jullee timis booba nee naa weeru safar wi mi ngi toll ci ñaar fukki fan mu matal fa weer wa weer wi ci tegu di rabiul awwal mu am ko fa ndar muy ñeen fukki guddi mu am ko ci ndar gis ba mujj ca weer wa di alxames ca la fekk conseil bi daje ba saxal ne nañ ko génn réew mi nañ ko yóbbu gabon foofule ay détails ak ci xew-xew yu bari di creuser waaye du lu leen di jëriñ am na sax ñu dem ba poser question ndax njëkkuñu ko yóbbu ba Amérique wala déet la ñuy sukkandikoo ba wax ko ak tegtal ya yépp ay détails la yoo xam ne duñu ko jaari li nga xam ne moom lañu gën a gëm nun moo di ba mu jógee ndar rek ndakaaru la jubal waxe nañu taarix bi bi nga xam ne mooy gisu boobu boobule di guddi ajjuma mu jóge ko ndar du mu àgg Dakar tam jant buy waaj a waaye fekk na mu nekk ci koor mu woor bi mu àggee bi nga xamee ne tàmbali na bëgg a dog la borom ndar yebal ndaw ñu ci ko bu dikkee lañ ko dugal ca néeg boobee ngeen di dégg xam ya xew ca néeg ba yépp yàgg ngeen ko dégg ñu di ko nekk li mu di guddi ajjuma googule ba mu xëyee di bisu samedi la waaxu jëm ca gaal ga mu ñaareelu samedi samedi ba mu génne woon mbàkke baari ak samedi bii ca weeru safar ak samedi bii ci rabi ulawal rabu saani nga xam ne mooy fan bi njëkk ci rabi usaani mu dugg ca gaal ba nga xam ne jubali naaw ca la moo ko war a yóbbu dëkk ba nga xam ne ca lañ ko jëlee boobu bi nekkee ca waax ba te gaal gi te déggul bind na fa ay bayit yu bari xew-xew yu bari am na fa am na fa su murit yi ñu bari ñu fa ñëw di ko ziyaara di metitlu wax na ko ci way wi dafa na ci tën wi Cheikh Ibra Fall naqar wu mu fa am wa jaaw fi tulkihil maxuuni muriduhu ay fatan mamxuuni ak naqar wi mu ca am bari mu delloo kon bi mu naan wajaahu fi fulkihil mashuuni yuriduhu ayfatan mamhuuni nee ñu ci way fànn da jublu ci benn kilifa bu ci réew mi ci nit lislaam koo xam ne itam dikkoon na fa fekk ko fi nekk ci gaal bi mu di xamal ne am na kilifa nasaraan bu fi ñëw goo xam ne jaxasoogul ak waa réew mi nit la ku yàqoogul yàqu ñi fi nekk ba jaxasoog waa réew mi ci seen i njuuj njaaj ak seen i ak seen i jaxase loolu nekk bu moom boo bindoon rek jox ko ko daañu la delloo ci seetaat sa kooku dañuy di ko wax loolu mu xam ne ci anamug laa biir la ko koy wax ba mu fab xalima tàmbali bind ci këyit ba mu ko defee rabbu larbaa bi dal di waxanteeg moom aturidu xaajataka atarfao xaajataka ila maxluqin mislika ndax da lay bind sa aajo di ko jëne ci mbindeef moo xam dañ ko dund rek na yow wacc ma man yàlla nee na foofu mu mel ne dënu gu dal ci kawam mu dal di fom fu lam bindoon waa ji insisté insisté mu ne ko la sabila ila zalika booba la jógee foofu xam ngeen ne asmaaw ahli badrin keroog bu mu yende ko ki la tàmbalee di ko way man ko àggale ndar duñ fa daataan jógee te booba la xam la itam duñ tàmbalee way asiru la woo nit ci ndar ñii nee ñu alhaaji Amadou Ndiaye maa day la ne ko nga mokkal way wu njëkk wi wax ko ay secret ci biir asiru booba la xam la it ne ahlu badrin ànd na yow moom ci tukki la xam la ne dana dellu si bu soobee yàlla day liggéeyali Mustafa alayhi salaatu wasalaam rek <coughs> kon gaal ga bisu samedi boobu la dal di jóge nag xam ngeen ni foofu ay wuute am na ci ndax am nañu ne fanaan na ñaari guddi ci ndakaaru seen néeg boobee am nañu ko bind am nañu bind te ñooñu ñaar ñooñu nga xam ne ba ñett kenn ku ci nekk bind nga ci kenn ku ci nekk nee nga fekk nga waxtaanu seen Tuuba ay yoon te wax yu bari yoo wax yaa ngi ko nangoo ci gémmiñam <coughs> li nga ci xam ne nag nangoo wuñ ko ci gémmiñam mën nañ caa wuute bi xamee ne dugg na ca gaal ga ba gaal ga déqi ay détails yu bari xew na fii ñenn ñi daan ko nettalee nii ñii nettalee ko nii ñii nangu nañ ko ñii nangu ne yeneen la waaye li xam le daal moom boppam nee na ba mu xamee ne gabon lañ koy jëlee benn saalum saalum bu dugg ca ga ñaan loo ko te ne ko dama bëgg nga dénk ma xamal ko ne ko dama dégg rek ñu ne jaar la fi moo ci fafa Conakry la ñu jëmale la gabon ci la xamee ne gabon lañ ko jëmale ñana sax na ci gadong gadong ab diir boo xam ne yàggu fa am na juróomi at nag ci maayam ba nee na foofa la mujje mel na jant bi nee na foofa taalif na fa taalif yoo xam ne xel mësu xalaat kenn mësu koo xam la xutbaa géej ga waxanteeg moom ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci beneen dun boo xam ne am na fa ñetti at xam nga ne juróom-ñetti at yu manqué ay weer la am ci àll bi dem ak dellu si am na fi nee na ca dun boobale nga xam ne ca lañ ko yóbbu bañ ko jëlee maayom ba la benn xale lu tubaab boo xam ne nasaraan la bocc jaasi joo xam ne day melax dikk ba tiim ko fu muy binde xaj ci jaasi ji wëndeel ko ne ko ndax yow yaa Ahmadu Bamba mu ne ko waaw mu ne ko wattuma sama maam ko aayoon ci ku ñu naan wàllu yi te man nii ku aayu ci kon wàllu yi la war nga maa mu dal ne bërit joxañ ko xalima ga ne ko wattuma du ma ña sa maam daan rey tey doo sa ko joxañee xalima ga suñu borom rot ci fit wa mu tiit dal di daw mel ne baagoo buy daw ci àll bi ñu tuubaa ci dun boobu lañu toog ba mu yàgg ñu dégg ne kilifa bu mag boo xam ne nasaraan la dana ñëw ci réew mi ñu di ko xaroo ci réew ma di bale mbedd di def ak kilifa ga ba mu accès dafa daal di njëkk a jubal ci moom ba mu accès ci moom fekk kooku ku ëmboon yiwam la waaye tubaab la ba mu accès ba jóg sëñ bi xool xolam xam ne ku ko yéene yiw la te xolam lu baax ci nekk mu jóg ba bëgg ko jox la bi mu ne bi mu tàllale loxoom kàddu suñu borom tabaraka wa taala mel ne dënu bu dal xamal ko ne ko yaa ayyuhal ladina amanu innamal musrikuuna najasun nee na sama xel dal di réer ma ba ma ko ba ma boo xam ne ter teri na taxaw taxaw di xalaat di xalaat ma toogaat benn sama mbind muy xalaat ba mu yàgg mu woo benn waaye wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom ba dem waaye dellu si ne ma tubaab bi de nee na dikkul ngir bokkul ci ñi nga xam ne ñoo lay fanal ak di la fitnaal wala di la tumuraankeel fii moom ku la yenee lu baax la dafa déggoon rek ñu ne yaa ngi fii mu ñëw fii dina la seet di la nuyu fii ndax am na benn nit bu la xam lool xaritam la moo ko xamaloon ne yaa ngi fii moo taxoon mu ñëw waaye nag ñëwul ngir bëgg def dara wala mu bokk ci ñi nga xam ne dañ lay yéene lu bon mu ne ko ne li ma def ma ko ngir jot na daf may def lu bon wala dafa maa mënal dara dama koo def rek te xamul lu tax nee na bu xamee ne kooku dem na waxtu ko mu toog ba mu yàgg mu daal di xam ne itam mu am ndigalal ah maslaha waa joojulee du ngir ragal ko wala ngir dara waaye xam na ne suñu borom ko san nee na fekk na boobu mu ngi amoon benn saaku boo xam ne bong bong bu neex neex moo ci nekk mu yen a ak dem joxe ko ko tubaab ba kontaan ca lool nee na am nag ba mu fa jógee benn dun boo xam ne bu ñu ko fa yóbbee benn tabax bu mel ni magasin benn hangar bu lëndëm moo fa nekk ay soldats cay nekk ñu boole ko soldats yi soldats yi seen pom seen sàngara si seen musique yi seen saagante yi seen xoloo bi seen seen sobe ci ngir fitnaal ko ak naqaral ko rek ak ngir tàngal xolam mu seet ne soldats yi yëpp kenn ku ci nekk ñaari malaayika ñoo taxaw ci sa mbagg yi kii bind sa bàkkaar kii bind sa yiw te malaaka yooyu dara laalu leen ci li ñuy def dara yàqalu leen ci ñuy def dara wàññi li ñuy def moom it xam ne moom itam naka malaayika yi loolu la dara lañ ko a wàññi dara waruñu ko mën a naqara waruñu ko mën a def dara ba ñu jógee foofu ñu toog ba mu yàgg benn bés lu ñu def rek xeeb ko lu ñu ko def ci naqaral xeeb ko benn bi soldaar yi génn gis xool jaww ji gis mbooloo mu weex tall war ay fas yu weex tall yor jees yoo xam ne bu ci nekk mat na ñetti xasab ñu dikk ba diggante asamaan ak suuf dikk ba jub bokk ñun ñi taxaw foofu tiital soldaar si tiit lool seen kilifa yi tiit ba jaaxle bi nga xamee ne toog nañ ba gisatuñu sol ba gisatuñu ñooñu le ñu soldaar si seen kilifa woo leen xamal leen ne leen lii nga gis day kenn ku ko njëkk a génn ci sa lamiñ wala nga wax ko daañu la sàkkal pexe kenn waxu ko ñu ne bi ñu toogee ba amul am ay fan nee na kilifa ga woo ko di ko làmbati ci loolu ne ko yow daal defe naa ne am nga mbooloo moo denc moo xam ne bis bu xew-xew bu mag ànd amoon suñu diggante daañu la dimbali nee na ma nëbb ko ne ko xam naa ci loolu dara nee na ma nëbb ko ne ko aw ñooñu ñan lañu nit lañu wala jinne di ko di ko réerantal fekk na ahlu badrin la moo tax mu ne lii qaada ahlu badrin usuda man zahzaha alwasiya wal hasuda moo tax mu ne yassara lil muna la daal dar wali man qaada li ma xaaba an kulli wali mooy yaquudu li xaytu akunu allahu tabshira la ilaha illa allahu mooy ci ba ci dun boobu am na ñoo xam ne ndakaaru lañ ko teg moom lañ ko nettalee ba sàkk ba saxal mbedd moo xam ne ñooñu ci la jaaroon waaye am na ñoo xam ne ci li ñu bind nee ñu ci dund boobale lañu ñu ko boole woon ak yët ko nga xam ne dañ koo yafal yafal ba nga xam ne du janloog nit ba mu dikkee ba jub ko ñoom ñëpp ñu taxaw di seetaan defe ne tey jii la bisam du nag yi dikkee ba jub ko bëriñu mel na lu naaw romb ko jàll ñoom ñëpp ñu waaru ndekete nag yi moom loo sam dafa damm naka noonu lañ ko bàyyi woon ci béréb boo xam ne yàggam fa yàgg tax na béréb bi sàppi ko ba nga xam ne bëggatu koo gis waaye nitu yàlla dara waru koo sàppi loolu la rek suñu borom baal ko ko daf ko cee nattu dal di fekk loo xam ne mat na fukki junni melantaan yu gën a soxat sotti ko ko ñëpp di ko mat lu mu xoolee boppam xool xam ne man day bakkan ma yóbbee lii moo di béréb bii ma sàppi rek suñu borom dal di koy nattoo jaam ñooñu di ko mat di ko daj ko kapp waaye xaram na ci moom mu yëkkati loxoom faxas dara wala mu wokk dara wala mu tafariñi benn wala mu def dara ba nga xamee ne toog na ba nga xam ne ak tuuba ma delloom ci yàlla wér na wér goo xam ne ji àgg na ci dayo bu jéggi dayo la dal di way xasida bi nga xam ne moom la tuubee dellu ci yàlla ci la waxee ne nasaxtu bi sukri shikayatan fala askulahu durri fa durri afala nasax naa maanaam wëlbati naa wuutale naa tawat bi ma tawatoon wuutale naa ko sant sa borom du ma tawat mukk mbindeef yi du lenn lu ma yàlla teg yàlla itam dàq na sama lor ba sama lor suuf na li jant di suuxee li jant di sooyee moom la waykat beneen nam dun ke misli ruxaalin juuli fi idamin yulqaa lahu lmaru lam yahmum bi idraari nee na ba tey li nga xamee ne euh, gaañu baax yi muy xam tasawuf toujours dañuy nattu seen bopp di seet seenu bopp yi di ci yàlla fu mu toll ndax bu ñu toogee jox seen bopp yàlla jox seen lépp yàlla bu ñu geesu du ñu jëm ci yàlla mën naa am seen xalaat ne ndax bu ma nangam daloon su ma wakkilu gii du tax ma geesu du bon bon ñi nga xam ne noonu la iblis defoon ak ayuba yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ndax bi nga xamee ne iblis gis na taggoog ayuba ci asamaan yi juróom-ñaar fu ne malaayika yi di ko tagg ñu bind ko fu nekk mu dem ne suñu borom ci kañaanam ni iblis noonu doomu aadama depuis bañ ko ne sujjóotal ci aadama mu ne suñu borom man di yéemuma ayoba mu ne ko ndax lan mu ne ko ayoba bi dafa am alal yëgul mettitu ñàkk yaramam dafa yër amul yëgul tawat kenn defu ko lu ko naqari koo kay mu dëkk ci jaabu yàlla bañ a geesu dara mën naa nekk waaye bala mu ko woon a mën xam mu tawat wala mu ñàkk suñu borom ne ko may naa la kàttan nga dem seeti ayoba nga def ko loo mën di tal di sotti ku ngelaw loo xam ne ba mu ñëwee bàyyiwul luy taxaw ci kër ayuba tabax yi daanu lépp daanu xam nga ne iblis dafa bari doole de rey njaboot yi yëpp yàq tool yi daal di sotti ko doomu aadama waa ko dikk ba dal doy na waar di mu ne ko ah doy na waar ci yow de waaye man de alhamdulilah rabbil alamin man daal yàlla doy na ma sëkk man lu ñuy du dara ci man mu dellu suñu borom suñu borom ne ko na nga gisee ayoo ba mu ne ko waaw doy na waar waaye nag ñàkk na waaye ba tey mësagul tawat mu ne ko demal boole naa la mu may naa la kàttan iblis ñëw fekk ayoo ba fi mu nekk muy ëf yaram wi di ëf yaram wi yaram wi sokki mu di ci ëf jàngoro ju nekk ba ayoo ba yaram wi newi fu nekk mu bët mbir mi ko ak deret bi mu xayañ ba nit ñi mën a fi ñu koo jegee ñu jël jëloo ko xànni ko ca àll ba ayoo ba nekk fa juróom-ñaari at fu mu toll naan alhamdulilahi rabbil alamina ba sax yi fees yaram yi ba daj bu amee nga sax woo xam ne amul fu mu jàpp ci moom mu fab ko ba teg ko foo xam ne sax nekku fa pour mu lekk ndax nee na xëy na ñoom la su borom def muy seen wërsëg kon du ma leen xañ seen wërsëg ayoo ba nekk ci loolu juróom-ñaari at ba nga xam ne natt bi na iblis mën ko dara xam ne ne mënu ko dara ndax suñu borom ba yonente la ka yonente bu ñu ko jàppoon rendi ko ko ba mu lakk ba nekk këriñ ba nekk doon bu ñu jëlee doon bi ko am ba da nga dégg doom bi buy naaw naan la ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa nga xam ne kon ñooñu mën a gën a teqale ngëm sëñ Tuuba ne naa nattu man itam sama tawakkul ci yàlla mu am kilifa goo xam ne moo indi ci réew ma nekk nit ku doy waar ku naqare naqar garab ba nga xam ne kenn ñu nuwu koo jege kenn ñu nuwu la wax moom moo daal ne taxawal waa jooju de danaa waaxu ba àgg moom ak lu muy def ma dox diggante moom loolu le bi mu waaxoo ba agsi ci kër gi di ko seet ndaw dal di daw dem ñu tubaab bi ah sëriñ kat mi ngi ñëw mi ngi nii di la seet tubaab bi gëmu ko ne dee yaay def kooku nga xam ne dañ ko bëgg a gis biir bu yàgg doo mën a fexe ba gis ko muy waaxu jëm si ci man loolu mun la ne dal di ne tëll duñ ko gisee rek dal di sukk sant sant sant daal di seet ne sëriñ bi nu mu waroon a gën a bëgg mu ne daa ji muy bindee mu dal di koy jox hadiya bu bari butéel butéelu encre bu mag jox ko ko ndax li mu koy bindee bi nga xam ne eh, sëriñ bi nangu na ko bi mu demee suñu borom daal di ne ko lii day wurut la yaa ngi leen bañ féewam ñoom di lekk seen alal maanaam di fab di jëriñoo lu ñu moom mu dal di gas ba mu xóot mu sotti ca encre léegi yaakaar naa ne li xew ci géej gi yëpp dana bari ko toppee jant bi dana so te waxtaan am na leneen loo xam ne mën nañ ko waxtaanee te bokk na ci li ëpp njëriñ bokk na tax ne lii lépp am na solo ndax kilifay nasaraan yooyu ak yeneen kilifa yoo xam ne nit ku ñuul lañu dañu ñu di ko tox toxal fi ñu toll xiir leen ci moom ndax suñu borom fiir gi mu fiire digganteem ak mbindeef yi ba du bëggal dara mbindeef bi ca teg kenn dara mbindeef jëm ci yàlla ba àgg fa nga xam ne fa la war a àgg soog a mën a jëflanteeg mbindeef yi ñooñu nag luñ ko gën a tox toxal mu gën a sant yàlla luñ ko gën a naqaral mu gën a sant yàlla benn bis fi jullee mu teg ay bant ba tey ci dun boobu du ñu ñetteel bi ay bant yooyu nga xam ne moo boo ko gisee xam ne fii jullikaay la ci fa quartier di fab bant yëpp sànni jàkka du ci am fi amul lislaam amul ngëm ni nga yàqe waa Sénégal nga bëgg ñëwee yàqe soldaar yi lii du fa xew am na góor bu ñuy wax yëlli siise ku doon waar la te ku gëmoon sëñ Tuubaa nga xamee ne tubaab bi saagaam yaa xasteem ya ak sànni bi nga xam ne moom la sànni bant yooyu la ñu ko déggee di ñëw ne ko dal ci kawam ak ni mu kilifa kilifa ne ko li ngay nekk jaaduwul du dëgg ci jullikaay bi mu fi defar ci bunt néegam la xatalul yoon xatalul kër jaambur xatalul suufaf jaambur li nga def du dëgg man danaa delloo bant yi nam meloon mu ne ko doo ko delloo Sëñ Tuubaa bind na ne ñu nekk di xuloo ñoom ñaar takkusaan ba jant bi waaj a ci loolu la nee na dem ba bëgg a songoo am ñu dox seen diggante ba xeexuñu waaye bu dul woon loolu ñu xeex nee loolu lépp maa ngi bind nen boobu mu ngi toll ci di bind xasida bi rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ahluha booba moom la tën ci xasida bi nga xam ne moom la doon bind ci jamono boobu la bi nga xam ne mu ngi toll ci lahuktub salatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bi masjidi rahba fekk na boobu mu ngi ñaan suñu borom wërsale ko jàkka ji yaatu mooy jàkkee njaarim yéen li moom nga xam ne moo doon xuloo kilifa bi ci ba mu dindee bant ya yàlla dogal mu siyaare sëñ Touba Ndiarène bi mu dikkee sëñ Touba ne ko na dem wëri jumaa ja mu dem siyaare jumaa ja ñu di ko laaj na nga ko gisee mu wane yéemu gim ci yéemu bi mu dikkee sëñ Touba ne ko xanaa jumaa jooju de kon wuute naa bant yooyee ma tëraloon keroog ci bis boobee ba ngay xuloo waaja mu dal di yéemu lool mu ne ko loolu moo tax ma ne waj al bihi masjidi rahba jumaa ji ma ko doon ñaan moo noonu naka noonu xew-xew yu bare yu bare bare bare bare ci yi xew ci géej gi ci ñoo xam ne dañ ko doon tax toxal waa ji nga xam ne bi ñu buddee bant yooyu dafa dem samb bant ci sangu sangukaayam ak fi nga xam ne fa lay tuure ndox ngir rek bëgg koo naqaral te la ko dal dal ko xanaa ñàkk leen ko ñàkk leen ko dégg mu tumuraanke fa tumuraanke yoo xam ne ci bërëb boobu waxtu xoor jot nee na bu fekkoon ne bind ma yàlla ilhaamu ma woon may bind weer wu jot ma bind trouve weer yi ci arab kon bu waxtu weeru koor ñëwee duma ko xam waaye bind bi ñu koy bind di wan ñu gis li tax na mu xam weeru koor bi weeru koor jotee mu woor ba koor gi jeex bis bi mu war a julli bi mu génn dem ci bindale bi nga xam ne moo ne ci digg kër ci digg euh, ba dëkk bi nga xam ne ku war a julli fi ngay jullee muy xaar ndax du ñàkk kenn ku war a ñëw julli gisul kenn bi nga xamee ne waxtu jot na ba nga xam ne bu négee rek day weeye ci mu daal di tàmbalee kabar ñaari xale yu jigéen yoo xam ne àgg guñ ci majeur waaye jege nañ ko ñëw di ko seetaan dikk ba taxaw gis ko bu ne bu mu ne allahu akbar tàmbalee jàng ñu daanu ci suuf xaqtaay ree ba mu neex na waxtu bu ne allahu akbar rek ñu yuuxu ree ba ma ba ma sëlmal nee na bi ma sëlmalee borom woor naa sa koor bi ba mu jeex aw ma nu ma as def asaka bu ma amoon asaka yi du ma gis ku ma ko jox ndax gisuma kenn kuy tudd laa ilaha illallah ci béréb bi mu ñëw gàmm ga nga xam ne amul lu mu gàmmoo genn ganaar rek la ko yàlla wërsëgale ba mu rendee ganaar ga seet seet jullit bu mu ko jox gisu ko ñu sel ko soldat bu tudd Momadou mu dem ba ca quartier ga di laajte ba gis soldat ba jox ko ko xam ne gàmm googu ak gàmm gi nga xam xam mooy ñaateel a gàmmoom ci njeereem ñu rey nangami nag xamewu leen bu ci nekk xamul lu ci gën a tuuti nee na benn bis xëy naa bëgg a tàmbali liggéey ñu ciy tagg yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaramum di metti metti goo xam ne mun la ko wax mënu la fexe ba jóg mu dégg benn tubaab boo xam ne mu ngi xàqataay di ree technique gam nee na ma ne bi nga xamee ne digal nga sa jaam ñi ñii ma bokk ci nangu ñi nangu jaam boobu yi di xàqataay bokk ci ñi bañ indi ma fii nga may leen kàttan ñu di ma tox toxal di ma naqaral di ma tumuraankeel lu nekk ñu def ma ko may liggéeyal sa soppe bi sa yorante bi sa sama yaram bi tawat téye ko maa ngi lay ñaan nga dindi tawat jooju ba ma mën a liggéeyal yonent bi nga teg ko koo koy xàqtaay suñ koy waxee rek dégg waajo bi yooxoo yëkkati su baatam joti ñaa benn bis jaaxle na xam nga xam nañu xam-xam bu nekk mu xam ci xam ji mu xam xam-xam yëpp ba xam xam ilmu tëbbi mu xam ne yaramu doomu aadama dana laajte ndawal mu yàpp muy jëm nee na mun na fexe ba am loo xam ne lii dana ko ci mën a jëfandikoo am na nag li ñuy tudde boîte sardine yi ba nga xam ne ay boîte la yoo xam ne day def ay jën yu ndaw mu wara a jëfandiku ci jën wala yàpp mu dal di ci jënd benn bi nga xam ne dajji ne ko bi mu ca laalee lam cay laal lu néew la dal di raxasoo raxasoo raxasu jom jak lépp lu mu yaakaar dañ dindi xaj li mu ko bi nga xam ne mu def ko bi nga xam ne nag xam na xalima bi ba teg këyit yi ba sëpp bëgg a bind ñu ne ko min huwa alladina bi nabia wa yaquluna huwa ullun qul huwa xayrun lakum nee na kàddu bi jóge asamaan mel na yet wu dal nee ma dal di xam dëxin mi nee na keroog laa dal di jaayante ak sama borom ne dootuma lekk sax jën wu mag waxuma laag wu ndaw waaye jaayante googu mu jaayante suñu borom te ëllëg sa wala ca dongo yu bari yoo xam ne dañoo ñëw ziyaare ko ku nekk indi am xar jox ko yàlla fayee ko eh, jën yooyu mu xam ne moom la jaayanteel nee na itam naka noonu ci biir boobu bi mu ci nekkee nga xam ne labbe yi ci nga xam ne dañ leen a fonk euh, kilifa soldaar yi daf leen di booleeg ay xaleel ñu am xale yoo xam ne seen i booy lañu di leen raxasal di leen tuuril di leen liggéeyal daal benn bi mu ne ko kilifa bi ne ko daal ci xale yooyu mën nañ la see séetalee kenn mu di la topp tool sañu taw bi nga xam ne indi nañ ko bu ñu ko jugee rek xëy ko xet boo xam ne daf koo daal di dàq nanguwu la eh, mu jege ko naka noonu benn bis mu seetlu dellu ci boromam seet suñu borom ni mu diglee ak ni mu teree ak ni nga xamee ne suñu borom nee ma xalaq ko jinne wala insa illa li ya'buduni jaamu gi muy jaamu boromam ak xër gi mu xër ci boromam ak ñeneen nit ñi xam ne dañu suñu borom dafa dogal ñu teew mu gis ne am na hadis bu jaam bu nekk bind am nga ñaari kër ca àjjana ak kër ca safara bu waxtu woo xam ne da jaamu yàlla ba war a dem àjjana bu keroogee bala ngay dugg àjjana daa ngi la woon sa kër ga woon ca safara ne la gis nga kër la woon sa kër amoon ca àjjana ne la boo jaamul woon yàlla fee ngay dugg moo doon sa kër ca àjjana mu ne suñu borom gannaaw loolu def la ko te yaa ngi indi fii maa ngi tumuranke maa ngi liggéey gaa ñi nga xam ne bëgguñu yàlla bëgguñu yoren te duñu jaamu yàlla te dañuy gàllankoor képp ku bëgg a